وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di dellu siwaat santaat borom bi tabaaraka wa taala di ko dimbanikoo ci ñu defalee tawfiq ñu dellu siwaat sunu jotaay bii di waxtaanu fajar ànd ci yéen ci sunu téere bii di al jaami' fi sunani wal aadaab wal maghaazi wat taariix tey mooy sunu ñaar fukkeelu jotaay ak benn di ñaan yàlla azza wa jal mu wërsëgal ñu ak sellal ci sunuy pas-pas ci sunuy wax ak sunuy jëf mbokk yi xam ngeen ni ñu ngi tolloon ci régal yi nga xam ne dañ koo teg pour mën a dégg tur yàlla ak melokaanam doon loo xam ne lu jaadu la jullit bu bàyyi ko xel bu baax a baax ndax bu fekkee buntu la boo xam ne buntu kumpale moom te jaam bi war a góorgóorlu ci xam yàlla subhanahu wa taala war na góorgóorlu ci yoon wi nga xam ne borom xam-xam bi teg nañ ko te jëlee ko ci alquran ak sunna góorgóorlu bu baax ba fexe ba bañ a génn loolu li nga xam ne moo di buntu boobu euh, régal yooyu nag dafay jàppandal rek ci jaam bi mu góorgóorlu bu baax bàyyi xel ci ne li nga xam ne moo di tur yàlla ki melakaanam daf koy dolli gën a gëm yàlla daf koy dolli digganteem ak boroomam tabaraka wa taala dëgër bu baax bàyyi ko mu bàyyi xel sunu boroom azza wa jalla ci kem kàttanam tey jii ñu ngi war a dugg ak yéen ci li nga xam ne moo di régal yi nga xam ne dañ koo teg moom itam pour mën a dégg melakaani yàlla yi tabaraka wa taala waaye bala loo am balaa loolu am dañuy indiwaat rek beneen régal boo xam ne moom la ñuy tëjee xëy na lu aju ci tur yàlla yi te moo di kullu ismin kullu ismin min asmaa'illah fa innahu yadullu ala zaatillahi nee na tur wu nekk ci tur yàlla yi tabaraka wa taala dafay tegtale jëmmi yàlla di tegtale itam melakaan wi nga xam ne tur woowu da koo làmboo waaye itam di tegtale jeexit yi nga xam ne moo ciy tege su fekkee tur wa la muy tekki ak la nekk ca moom signification bi mën naa jéggi jëm ci keneen la shakka ci ne gëm tur yi mënta nekk lu mat lu dul loolu lépp danga ko sa xalaale ci misaal eh, li ñuy wax al azim al azim turu al azim bala ngaa mën a gëm tur bi dëggantaan faaw da ngay gëm ne da ngay saxal ci ne tur la ci turi yàlla yi al azim ismun min asmaillahi jalla wa ala day tegtale itam jëmmam jëmmi yàlla lay tegtale jalla wa ala di tegtale melakaan wa nga xam ne tur wi làmboo na ko te mooy al azamatu jalla wa ala waaye ndax dafay tegtale jeexit ndax dafay tegtale meññeent boo xam ne da cay tege nga xam ne daf koy day jéggi sun borom azza wa jalla jeexit di dem ci keneen déedéet al azamatu moom du jéggi ci suñ borom di jéem ci keneen waaye nag bu fekkee loo xamee ne jeexit di mën naa génne ci suñ borom mën naa jéggi ci suñ borom jëlal arrahman jëlal arrahman moo tax al asar ñenn ñi di ko tuddee di ko firi al xakum mooy àttet arrahman tur la ci tur suñ borom azza wa jalla jaam bi bala mu mën a gëm ne bala mu mën a gëm tur wi dëggantaan faaw day saxal ne loolu aw tur la ci tur yàlla jalla wa ala day tegtale jëmmi yàlla jalla wa ala day tegtale itam melo wi nga xam ne tur wi da koo làmboo jalla wa ala te moo di arrahmatu melakaan wi nga xam ne sunu Boroom tabaaraka wa taala yar na ko melakaanu yërmaande maanaam yàlla melawoo gi melawoo yërmaande jalla wa ala waaye itam li nga xam ne da cay tege jeexit ji ci tege te moo di àtte bi mooy xam nga tur wi de jeexit gi day jéggi yàlla dem ci keneen te mooy yërmaande ji nga xam ne da koy yëram ku ko soob ci ay jaamam loolu mënut a ñàkk jaam bi gëm ko ci li nga xam ne mooy tur yàlla jalla wa ala tey jii nag dañuy dugg ci li nga xamee ni moo di melay sunu borom yi tabaraka wa taala ay régal yoo xam ne waroom xam-xam yi teg nañ ko pour mën a dégg li nga xam ne moo di yaani mën a dégg li nga xam ne moo di melakaani yàlla itam moom itam melo wa ci njëkk wala régal ba ci njëkk ñu bàyyi ko xel moom itam mooy sifaatullahi azza wa jalla tawqifiyya comme niñ ko waxe woon rek maanaam lu aju ci melakaani sunu borom tabaraka wa taala dafa doon loo xam ne tawqifiyya la loolu mooy yatawaqqafu fi isbaatiha ala ala nas kenn sañta kenn sañta saxalal yàlla dara jalla wa ala wala mu dàqal ko dara jalla wa ala lu dul nga xam ne texte dafa ñëw saxalal ko yàlla ci ay melakaan ak tur loolu lu jar a bàyyi xel la ci jaam bi maanaam amul droit di saxalal yàlla benn melakaan lu dul nga xam ne dafa doon loo xam ne texte mu ñëw saxal ko ndax buntu boobu buntu bu jar a bàyyi xel la ñu baree bari dañuy melal yàlla ay tur ay mbir ay mbir yoo xam ne wax dëgg yàlla sore naag suñu borom jalla wa ala lool ndax dañuy wax ne bunti tur yàlla ki melakaanam moo gën a xat buntu xibaare suñu borom jalla wa ala moo gën a xat buntu xibaare suñu borom jalla wa ala suñu borom moom boo koy xibaare pour nit ñi xam ko mën ngaa indi loo xam ne la shakk ci ne saxut ci alxuraan saxut ci sunna ci ay melo ak i tur waaye nag su fekkee maanaam da ngaa bëgg a xamal nit ñi xibaare sunu borom tabaaraka wa taala ci koo xamee ne day bëgg da koo bëgg a weddi mel ne ku bëgg a wax ne yàlla du jëm wala yàlla du du mbir nga ne ko sunu borom tabaaraka wa taala mbir la su boobaa loola pour xamle sunu borom tabaaraka wa taala moo gën a yaatu ci buntu al asmaa wa sifaat looy melal yàlla ci ne yàlla moom looy tudde yàlla ak loo koy melal su boobu ma laa shakk ci ne sañoo cee wax lenn loo xam ne dafay génn li nga xam ne moo di tur yàlla ak i melakaanam moo tax dañuy wax ne bunti turu sunu borom tabaaraka wa taala moo gën a xat bunti mela yàlla azza wa jal yàlla sañoo ko tuddee lenn lu loo xam ne alxuraan ak sunna moo ko ko tuddee boo ko teg mela nag melo melo moo gën a yaatu ndax tur yàlla des na ci xare li nga xam ne moo di melo waaye melo kenn du ci xare tur yàlla lu mel ne istawa ala al arsh yàlla yemoo na ci kaw arsh ndax sa nga wax ne yàlla al mustawi la aji yemoo la déedéet mukk doo ko wax lu mel ne sifatul maji yàlla day wàcc loolu melakaanu jëfam la mënoo mënoo ko mënoo cee xare aw tur di wax aljaa yi mukk loolu jar bàyyi xel la kon soo xoolee melakaan yàlla moo gën a yaatu euh, turi yàlla buntu turi yàlla pour yàlla gën a xat xat loolu jar bàyyi xel waaye boo xoolee itam buntu melakaan moo gën a xat buntu jëfi yàlla jalla waala buntu melo yàlla buntu melakaan yàlla moo gën a xat li nga xamee ne buntu yi mooy buntu jëfe suñu borom tabaaraka taala jëfi yàlla moo gën a yaatu yàlla li muy def moo gën a yaatu li nga xamee ne si nii moo di melakaanam la shakk ay jëfam ñu ëpp fuuf ay melakaanam maanaam moo gën a yaatu boog laa bëgg a wax moo tax booy xibaare ci jëfi suñu borom tabaaraka wa taala ci buntu boobu nga ci xamle yàlla jalla wa ala mooy gën a yaatu ci buntu melakaani sunu borom tabaaraka taala ndax yàlla loo koy melal rek dafa war a doon loo xam ne lu sax la ci alquran sax ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam waaye bunti jëf yi itam ñoo gën a bunti jëf yàlla ñoo gën a xat bunti xamle yàlla yàlla moom boo koy xamle ci buntu boobu man ngaa man nga ko melal nga buntu ixbaar rek buntu xibaare yàlla xam yàlla sunu borom tabaaraka taala pour ñu xam ko la shakk ci ne mën nga indi loo xam ne mën naa bañ a sax ci alquran mën naa bañ a sax ci sunna yonent bi alayhi salaam parce que buntu boobu moo gën a yaatu rawatina nag su fekkee daa am kuy jéem a weddi loo xam ne lu sax la ci sunu borom tabaaraka taala bëgg a weddi rububiyatullahi azza wa jal mel ne ku bëgg a weddi na ku bëgg a weddi amug yàlla azza wa jalla hmm? eh, di wax ne yàlla yàlla du dara nga ne ko inna allaha shay'un yàlla dara la mela woo saxut ci alquran ak sunna kon doo ko melal yàlla ci buntu ne yàlla da koo mela ko anoo maanaam shay waaye da nga koy melal yàlla ci ne ci xamle suñu borom tabaaraka taala ci ne kii jéem a wedd ci ne yàlla du dara daa bëgg a weddi jëmm ja kullu shay'in haalikun illaa wajha lu mu mën a doon day waaj day yaani day jeex ba mu des jëmmam jalla wa ala kon bu looloo tax bunti melakaani yàlla ngay melal yàlla ci ne nangam la mel loolu nañ ko bàyyi xel ci ne tawqifiya la sa ñëw melal yàlla lenn ci ay melakaan yi nga xam ne yu yu mat sëkk la melakaan yi nga xam ne melakaan yu yu kawe la lu dul loo xam ne dafa sax ci alxuraan sax ci sunna lu jar a bàyyi xel la moo tax sénégalais yi léeg-léeg nga dégg leen ñuy melal yàlla melakaan yoo xam ne da ngay waaru ci suñu borom yàlla jalla wa ala loolu yab yàlla féetewu ko kaw te te yu mel noonu xalaatuñ koo melal seeni seeni sëriñ ak seeni kilifa la shakk ci ne eh, yàlla ku soxor la wal iyaazu billah loolu lu garab a garab la nasalullah salaamata wal aafiya yàlla ku soxor la mooy lan ak yàlla abutub xol ak yooyu mooy lan lu yàlla amutub xol loolu kenn waru ko wax wala nga dégg naan yàlla yow lan moo tax rek eh, nga may def lii non nasalullah salaamata wal aafiya nasalullah salaamata wal aafiya loolu ëpp na jaam bi mu di ko wax di ko jëmale ci azzaat al aliya jalla wa ala waaye bokk na ci régal yooyu yi nga xam ne kon bunti melakaani yàlla bunti tawqifi yàlla sax ci alxuraan ak sunna baabul asmaa wa sifaat tawqiifiya la neel tekk ba sharia ñëw ne yàlla mel na nangam nga door a melal yàlla nangam moo tax ni mu nekkee tawqiifiya looloo tax sañoo cee saxal dara lu yàlla saxal itam sañoo koo dàq loolu itam mbokk jullit lu jara jara bàyyi xel la wala nga di ko jéem a taawil wala nga di ko jéem a taawil mukk bu ko xalaat bu ko taawil de mooy di ko jox signification boo xam ne bokkut ak bi ko yàlla jox nga xam ne da koy génne interprétation bi ko yàlla joxoon signification bi ko yàlla joxoon maanaam ku la dégg yow da ngay xam da ngay yëg ne yow mii da ngay taawil moom loolu la chàkk ci ne nekkul loo xam ne lu dagal la ci xaq suñu borom jalla wa ala bokk na ci régal yooyu boroom xam-xam yi teg moo di sifaatullahi azza wa jalla kulluha kaamilatun ulya allahu akbar maanaam ahlu sunna wal jamaa ñi nga xam ne dañoo dañoo jaar ci yoonu saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam jaar ci yoonu taabi'iin yi dañoo fas ne fas gu ànd ak dogu ci ne sunu borom tabaaraka wa taala melakaan yi nga xam ne da koo melal boppam melakaan yooyu dafa mat sëkk genn wàññiku nekku ca allahu akbar sifaatun ulya genn wàññiku nekk ca dund dund moom mënoo amul genn anam gum nekkee ak wàññi ko moom yàlla gën a yee ñu melal ko yàlla ñu melal ko ko alxay ndax dundug sunu borom tabaaraka wa taala dafa nekk dund goo xam ne ak ñàkk jiituwu ko allahu akbar waaye tamit ak jeex du ko dab allahu akbar loolu lu jar a bàyyi xel la ak ñàkk jiituwu ko waaye itam ak jeex du ko dab jaam bi jar na ko lu jar a bàyyi xel la ci jaam bi digganteem ak boromam jalla wa ala genn wàññiku lu mel ne xam-xam itam kazaalika genn wàññiku nekku ca xam-xamam yàllaa gën a yee ñu melal ko ko xam-xamam sunu borom tabaraka wa taala ak réer jiituwu ko waaye ak fàtte itam du ko dab laa yadillu rabbi wala yansa allahu akbar loolu kooku mooy bépp melakaan woo xam ne melakaanu mat la genn wàññiku nekku ca borom bi jalla wa ala moo gën a yee ñu melal ko ko waaye nag am na ci melakaanu mat goo xam ne ak wàññiku mën na caa nekk nag loolu lu jar a bàyyi xel la lu mel ne maanaam am doom tey am doom xam nga loolu melakaanu mindeef la melakaanu mat la ci mindeef yi mindeef yi ku ci am doom lay tekki dafa mat ci moom waaye ndax melakaan woowu di am doom hmm? ndax melakaan woowu dafa nekk melakaan woo xam ne dafa nekk ak mat ci anam yëpp ci côté yëpp déedéet ndax la chaque ci ne ki am doom dëgg la loolu ak mat lay wane ci moom waaye boo xoolee yi yeneen côté yi nag mën naa bañ a nekk ak wàññi mën naa nekk ak wàññi ko ci moom ndax ki am doom jubluwaayam mooy daa aajowoo doom ji aajowoo doom ji bu màggee mu ko dimbale ya ci aju beneen bi itam moom moom dong mu wéet noonu rek amul lenn lu mën a lu amul kenn ku mën a ànd ak moom amul kenn ku muy wettalikoo loolu la chakk ci ne wàññeeku la ci doomu aadama waaye bu dee ci côté sunu borom tabaaraka wa taala déedéet aji boobu doom du mat ci sunu borom muy am doom ndax ak néew doole lay wane ci côté boobu ak aajo woo lay wane ci côté boobu loolu nag loolu lu jar a bàyyi xel la moom itam wala tënk-tënk boobu tënk bu tënk-tënk bu am bu jar a bàyyi xel la waaye e, bépp melakaan woo xam ne itam benn ak mat nekku ca ci genn anam ñu koy ñu koy dàqal mindeef yàllaa gën a yee ñu dàqal ko ko yàllaa gën a yee ñu dàqal ko bal sax maanaam di ko melal suñu borom tabaraka wa taala loolu la shakk ci ne wàññi suñu borom la azza wa jal lu jar a bàyyi xel la lu mel ne tey ak néew doole te léegi ñuy melal nit ni yii kii dafa am kàttan de waaw kii dafa am kàttan kii dafa mat sëkk kooku ci yàlla la gën a yey yàlla moo gën a yey ñu dàqal ko li nga xam ne moo di ak néew doole ndax ak néew doole ak lottu da ko nekk daa nekk loo xam ne mënut a dab suñu borom tabaaraka taala ci génn anam moo tax nurale yàlla ak mindeef moom musib musiba féetewu ko kaw bal sax maanaam ku mat sëkk nga koy comparer ku wàññi ko loolu laa chàkk ci ne comparer leen rek ñoom ñaar waxuma la waxuma la nuróol leen de waaye comparer leen rek laa chàkk ci ne loolu ak wàññi da ngay yaa ngi wàññi ki nga xamee ne mooy kamat kamat kamat dëggantaan maanaam di leen jéem a gam-gamle waykat ba day wax ne alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu ida qiila inna sayfa amda min al asa nee na xanaa gisoo ne xanaa xamoo ne jaasi ji day ab darajaam dana wàññi ko su fekkee da ngaa bëgg a wax da ngaa wax ne jaasi moo gën a ñaw li nga xam ne moo di yat ma ne ko laa muqaaranata baynahuma aslan waaw jàkkaarloog jot ak yaasi naan yaasi de yaasi ji de moo gën a ñaw li nga xam ne moo di lan moo di yat wi waaw loolu ku ku am xel bu ko déggee da ngay jëm ne yow da ngaa wàññi da ngaa wàññi jës ji ndax ñoom ñaar comparaison da amul seen diggante daa jaaru seen diggante maanaam jës ji ni mu kawee ni mu féetee kaw li nga xam ne moo di yat wi dafa jéggi dayoo moom kon comparaison amul foofu kon diggante yàlla ak mbindeef itam min baa bi aw la comparaison diggante yàlla ak mbindeef da amul foofu ba nga naan yàlla gën a mat nit ñi ci aju déedéet daa comparaison da amul foofu di ko comparer rek di ko jéem wàññi la juru sax ngay tudd foofu mbindeef yi maanaam fi nga xamee ne mooy li gën a sori loo xam ne mën naa nekk mën naa jàppandi ñu wane ñu ñu wax ko ne mooy la gën a mat noonu la saxee ci suñu borom tabaaraka wa taala maanaam ak gën a mat fam yam ci dayoo ci soriwaay fam yam ak mateel noonu la ko saxee ci suñu borom tabaaraka wa taala kon kooku nag la shakka ci ne kenn du ko comparé kenn jalla wa ala maanaam ak mat fam yem ci dayo ak ci mat ak ci sori noonu la saxee ci suñu borom tabaaraka wa taala moom ak mat jara bàyyi xel la moo tax mu ne bi haythu laa yakunu wujudu kamalin la naqsa fihi illa wa huwa thabitun li rabbi jalla wa ala nee na gennu mat goo xam ne ak wàññiku nekku ca du am lu dul nga xam ne sax na ci suñu borom jalla wa ala daf ko yeyoo ci jëmmam ju sell ju màgg ja ju tedd ju kawe ja jalla wa ala lii jàpp mi da ko bàyyi xel ci li nga xam ne moo di melay suñu borom jalla wa ala moo tax walillahi almathalu al a'la jara bàyyi xel la melakaan wa gën a mat moom suñu borom tabaaraka taala moo ko am ndax suñu borom dafa mat kon ay melakaanam dafay doon loo yoo xam ne yu mat sëkk la moo tax yooyu jar naa bàyyi xel lool moo tax uh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokk na ci melakaan yam doon joxe pour ñu mën a xamee da xamee dajjal dajjal dafa wax ne dafa pat ñaari bët yi benn bi daa batt loolu ak wàññeeku la wa inna rabbakum laysa bi a'war ndax yàlla ji woote ci wax ne maa yàlla ba noppi bëtam bi patt moom la shakk ci ne loolu day wane ne nekkul yàlla parce que patt melakaan wàññiku la te seen borom nekkul loo xamee ne nekkul koo xam ne kuy wàññeeku la jalla wa ala moo tax mat mat dëgg dëgg dëgg ak rafetam ak kaweem bala ñu ko mën a xam dëggantaan mooy dañ ko gis yawmal qiyaam duñ mën a xam lépp sax dañ ci xam leen rek moo tax gis yàlla yawmal qiyaam mooy li gën a màgg ci xeeti xéewal yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp li koy firndeel mooy waa àjjana alla yawmal qiyaam bu ñu gisee yàlla dañuy fàtte mboolem lu nekkoon ci xeetu xéewal moo tax al-allaamatu ibnul qayyim ci al-kaafiyatu shaafiya muy wax bayit boo xam ne maanaam jàpp naa ne mooy bayit yi dàq ci nuuniyatu ibnul qayyim muy bayit wi ci dàq man man moom laa jàpp man ci man bokk mu ne wallahi lawlaa ru'yatu rahmaani fil jannaati maa taabat li dhil irfaani nee na maa ngi waat ci yàlla bu du woon a gis yërëmaakoon bi ci àjjana ku xam yàlla dëgg dëgg dëgg àjjana du neex ci yow allahu akbar xoolal tey doomu aadama ab soppeem tey buñ ko mayoon soxna tey wala mu war a gis waajuram ci giir bu yàgg yàgg buñ tàqalikoo wala mu gis ku kum wala mu war a mu nar a gis mu gis kum sopp lool bis boobu bis boobu nasalullah alaafiya bis boobu kontaanam ak bànneexam ni muy yéegee mooy tax sax maanaam bànneexu yëg-yëgam ni muy ni muy yéegee mooy tax daanaka lekk sax du ko mën a def xoolal seet bi tey seet bi bi nga ko mayee ki mu bëgg moo seet nag des na ko wax góor di ko wax di ko wax jigéen maanaam bisu seetu doomu aadama tey daanaka du mën a lekk ngir kontaante lu muy lu la tax mooy kontaan contentement gu aju ci wàllu ruu yëg yëg yëgam moo gën a féete kaw bànneex nag bu aju ci wàllu ruu moo gën a moo gën a féete kaw bànneexu bu nekk ci bu nekk ci wàllu yaram loolu moom lu ñu xam la moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ko saxaaba yi bëgg a roy ci woor gi mu daan woor di ko jokk di ko jokk mooy leen déet bu leen ma topp man kat damay fanaan ci saabaroom mu may lekk bu may leel may may jox may lekk di ma jox may naan damay fanaan ci saa borom may jox may lekk may jox may naan maanaam yër ngëm yàlla fi mu toll ak takkook boromam jalla wa ala maanaam jege boromam lay wax boog lay wax di deeyalanteeg moom fa mu toll ci xeetu bànneex la shakka ci ne moo tax al-allaamatu ibnul qayyim mi ngi ciy wax ci masala boobu ci bi muy sarxu ah, nazmul waraqaat ci loo xam ne da caa xóotal lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni meloon ca sunu borom ak ni mu ko jegee woon bànneex bi muy yëg moo tax léeg-léeg fa mu daan toll ci doom ci wàllu jaamu yàlla mi nit ñi fa mën a toll moo tax ibnu am ibnu ibnu Mas'ud wala kenn ci saxaaba yi ànd naag moom di naafila boobu alayhi salaatu wasalaam jëm na mag moom mu nekk jeune nee na muy naafila di tari saar yi baqara nisaa yi ala imran nisaa yi nee na ma taxaw rek waaye damaa taxaw taxaw ba ci yàgg nee na ma yittewoo loo xam ne daal nekkul lu baax daal waaw te kooku moo gën a boobu moom moo gën a nekk alayhi salaatu wasalaam moo gën a nekk ndaw lan nga yitte woon booba mu ne bëggoon a toog rek ngir yëf yi dafa dafa xaw a metti ci man daal kon sunu borom azza wa jalla la ma dugal foofu rek mooy mat goo xam ne daf ko mat sëkk jaam bi war koo melal sunu borom tabaraka wa taala yàlla ku mat sëkk la jalla wa ala genn wàññi ku nekkul ca moom kon loolu jar na bàyyi xel moo tax bu dee melakaan wi dafa nekk melakaan wàññi ko ci anam gu man di doon kooku jaaduwut mukk mukk mukk mukk ñu koy saxalal yàlla lu mel ne ak réer lu mel ne faatu lu mel ne lot lu mel ne tëx lu mel ne gumba déedéet loolu moom da dëgganul ñu koy saxalal yàlla dañ koy dàqal yàlla ànd ak saxalal ko melakaanu safaanu melakaan woowi te safaan googu dafay doon loo xamee ne safaan bu mat sëkk lay doon faatu munta nekk ci yàlla boo ko dàqalee yàlla da nga koy saxalal melaka ak safaanam loolu danaa ci ñëw bu suba ak jàmm te mooy ma i'tiqaadi kamaali didd ci ne safaanu melakaan woowu dafa sax ci yàlla waaye dafa doon melakaan wu mat sëkk woo xam ne ni mu nekkee lu mat ci yàlla moo tax safaanam mënta nekk ca moom lu mel ne faatu tey yàlla suñu borom jalla wa ala li kamaali xayaatihi wa li izzatiha wa li azamatiha la yamutu abada ak dundam mat gu mat ak màgg gu màgg ak tëggum të dëgër gum dëgër looloo tax du faatu mukk moo tax maa i'tiqaadi kamaali didd boo dàqalee yàlla melakaanu faatu da nga koy saxalal matuk melakaanu dund loolu jar a bàyyi xel da nga koy da ngay fasaale loola ndax li anna nafya li anna nafya al mahd laysa fihi madh ak dàq kese rek di dàq rek loolu ak ak tagg nekku ci aw tagg nekk ci bu subaa danaa ci gën a danaa ci gën a xóotal insha allah eh, kon waxtu bi dem nañu ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mu defal ñu tawfiq am naa dañ leen jox dig daje insha allah ba suba ak jàmm yàlla ñu yàlla wërsëgal ñu koy wéetal jamono ju nekk di topp eh, tawxiid di topp sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam musal ñu ci lépp loo xam ne bokkalee ko